di kuréel goo xam ne nag ab tàmbali maanaam bi mu sosoo man naa wax ne dëkkub Daarul Muxti nga xam ne dëkku xam-xam la naka jekk ay ndaw dañ fi nekk di yëngu ci xam-xam di ko àndandoo itam seeni waajur seeni kilifa nekk ci seen ginnaaw waaye ci jamono yi atum ci lañu daje nag jëmmal yëngatu yooyu yëpp def ko lu ñuy wax mu assasa mu assasa mooy loo xam ne dafa nosu am njiit am ay jubluwaay ju jubluwaay yi nag mooy léggéeyal sëriñ bi ci wàllu xam-xam ndax kenn ku ci nekk li ñu tuddee liggéeyal sëriñ bi ku ci ne fi nga ci mane foofu nga ciy féete ñun nag ñu tànnoon nee nañu liggéeyal sëriñ bi ci wàllu xam-xam ak dimbale mbooleem ñi nga xam ne aajo woon nañu ndimbal rawati ñi aajo woon ndimbal te toll ci sàkku xam-xam kon loolu mooy sosub muassasatul Wafa loolu mooy ay jubluwaayam liggéeyal sëriñ ci wàllu xam-xam ak jàppale ñi aajo jàppale kuréel gi nag ba mu sosoo ba léegi def na ay liggéey yu bari bokk na ci waxtaan yi nga xam ne moom la ñuy def ci koor gi te loolu moom lañ ko gën a miine